أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq euh, maa ne bala ñoo dugg ci waxtaan wi dañuy jéggulu rek mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teew ci ki nga xamante ne moom lañ waroon dalal tey muy Abdoulahat Sané waroon a jóge ba Ndakaaru waaye ci suba lañu woo xamal ne dafa am ngànt loo xamante ne moo dox diggante nag ñëw mën a teewe jotaay bii nii loolu moo tax lenn ci mbokk yi jëloon yenn point yoo xamante ne Euh, ñu dañ koy baaxi mbokk yi ngir gis guñ gis ne loolu suñ ko dikkee war naa mën a amal njëriñ képp koo xamante ne yaa ngi teewlu jotaay bii nii ba tax nañu tànnoon sëriñ am Xudus mii nii mu war a wax ci ak mbokkoo ci lislaam tànn tamit sëriñ Xaadim moom sëriñ Musaa sax mu war a wax ci wàllu ngëm xam naa bu fekkente ne temps bi may nañu ko man tamit dinaa indi aslëf ci wàllu miraas waaw noonu daal lañ bëggoon tey jotaay bi doxe ni dama xam ne ba xam ndax jot euh, temps bi dañ ko may wala déet ba tamit bu fekkente ni am na ay laaj yoo xamante ni ñëw na ci lii ñuy waxtaanee tamit bu ñu ko temps bi mayee ñu tontu ci laaj yooyu kon li may njëkk def rek moom mooy damay njëkk a jox kàddu gi sëriñ Xaadim moom sëriñ Moussa sa su ko defee mu am aslëf lu mu indi ci wàllu ngëm tënk ko bu defee ñu door ñëw ci sëñ am xudus bismillah billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci weeru tëdd wi ñu nekk muy shahru ramadan al mubarak di ñaan yàlla sunu borom lépp lu nu ci def ci ay jaamu yàlla sunu borom nangul nu ko te fulal nu ko ni nga xame ni noonu la ko diggee te yonent bi sallallahu alayhi ko wax ne weeru koor bu ñëwee sunu boroom day ub bunti sawara ubbi bunti àjjana lu waaye def ñu ful ko bu dee la ñu yéegal ko ci darajey farata bu dee farata ñu ful koo ful ba kenn du xam fu toyaabaam mën a yem kon noo ngi leen di siyaare ci weer tedd woowu di leen baalu àq di leen baal àq ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Modou Kara Diop waxee léegi itam dañuy fas yéene wuutu mbokk mi nga xam ne moo waroon a def waxtaan wi te yàlla dogal mu am ngànt bu ko defee waxtaan wi danañu xaw a bett waaye nu jéem rek indi ay tomb yoo xam ne mu ngi aju ci wàllu ngëm bëggoon na maa wax tuuti itam ci li nga xam ne sëriñ bu mag bi wax na ko ci weer wi muy dafa wax ne la zilta dayfan kariman waafiyan abadan mukarraman bi qirab taat dafa wax ne weeru koor weer nga woo xam ne at mu nekk nga ñëw waaye nag gan nga gan nag dañ ko war a terale mu ne li ñu koy terale moom weeru koor mooy ay topp yàlla topp yàlla nag yonent bi sallallahu alayhi ci hadis boo xam ne moom la ñuy wax xadisul xudsi yi muy wax jum jëlee ci suñ borom dafa wax ne suñ boroom dafa wax ne lépp lu waaye di def ngir bëgg lu ma neex ngir bëgg maa jege la ma ca gënal mooy li ma farataal ci yow lépp looy def ngir bëgg maa jege la ma ci gënal mooy nga def li ma farataal ci yow boo defee li ma farataal ci yow ba noppi itam la ca tege mooy nga def naafila mu ne nag képp koo xam ne yaa ngi def ay naafi la naafi la mooy gépp jaamu yàlla goo xam ne yaa ngi koy def te warula woon ñu bari dañuy jàpp ne bu ñu nee naafila rek mooy rakkaay yi ñu julli ci guddi koor gi fekk ne la mooy gépp jaamu yàlla goo xam ne waru la woon nga di ko def te yàlla rek tax suñ boroom wax foofu ne nit ki bu matalee farataam ba noppi teg ci di def ay naafi la day mujj ma bëgg ko bu ma ko bëggee dana doon nit ku yéeme ni ko addis bi waxe kuntu samaahu allazi yasmahu bihi wa basarahu allazi yubsiru bi dana mujj doon nit ku yéeme bu doonee nit ku yéeme lépp lu ma ñaanati danaa ko ko may lépp lu ma wax ne ma dàqal ma ko danaa ko ko dàqal kon naafi la lu màgg la bu nit ki defee la ko war ba noppi mu continuer di def ay naafile mën na caa dem ba suñ borom bëgg ko ba lépp lu mu sàkkoti suñ borom rek suñ borom defal ko ko lu mu ko dàqaloo suñ borom dàqal ko la yooyu nag am na ci julli comme ni ñu ko miinee am na ci e, mboolem xeeti jëf yi leen lu ci ne boo defee la ca war la la topp ci la war rek loolu mooy naafila boroom xam-xam yi nag dañoo wax ne mbooleem la yépp bi ci gën a màgg mooy sàkku xam-xam sàkku xam-xam mbooleem naafila gu nit di def sàkku xam-xam moo ci gën a mag loolu maa ngi koy leeral rek ngir jubloo wane ne jataay yi nga xam ne moom lañuy amal ci jumaay ji ci weeru koor jataay yu am solo la ndax naafila gi gën a màgg lañ ciy def di ko defee ci weer wi nga xamee ni naafila goo def dañuy yéegal darajaam ba mu àgg ci darajay farata muy weeru koor kon nag noo sant yàlla bu baax ci baax gi nu baaxee nuy fekkee naatali yu mel nii di ko ñaan liñ ci def lépp mu nangul nu ko te fulal nu ko ni nga xam ne noonu la koo diggee li ma bëgg a waxtaane itam mooy ngëm ngëm lu yaatu la loo xam ne xam naa ne bu fekkee jéem na ma jéem naa ci wax lu bari kon sëriñ Abdou Khoudous du mën a dese dara ci waxtu wi waaye ma ne sa ci tënk yenn tomb rek lu mel ne doole ji nga xam ne moom la ngëm am ndax ngëm lu rëy rëy la ngëm it lu ñu war di nemmeeku saa su nekk la di koy yeesal ndax ngëm day màggat ngëm itam def na ay xaaj ngëm goo xam ne ci wàllu xel la ak ngëm goo xam ne ngëmuk baatin la boo duggee ci ngëm gi nga xam ne nga mu xel la itam loolu boo ko taqatee lu yaatu lay doon ndax mooy xel mu toog di xalaat di setantal di xool ci àddina bi lépp lu koy tegtal ay firnde yuy dëgëral amuk suñu borom kon li njëkk mooy doole ji ngëm am am na benn xadis boo xam ne Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu moo ko nett li jële ko ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne képp koo xam ne seere nga ne laa ilaha illallah muhammadun muhammadan rasulullah maanaam képp ku seere ne amul benn buur bu dul yàlla muhammad yàllaa ko yónni te loolu di lu dëggu ci sa xol nee na képp ku def loolu rek yàlla araamal na sa sa yaram ci sawar ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa allahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saadiqan min qalbihi illa xaramahu llahu ala annaar Sëriñ Tuba wax ci Mawaahibul Quddus wax ne lakinnama tawxidu xayru zuxri li shaxs fi lqabri wa yowma annashri li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufiidu ilmun musjala mu ne xam-xam yi jàng yépp xam-xamu ngëm yàlla ak weetal ko moo ci ëpp solo ndax boo duggee ci sa bàmmeel moo la fay jariñ lépp loo mën a xam te xamoo tawxiid boo demee foofu doo mën a mucc ndax moom lañ lay njëkk laaj te boo ko xamoon moom tawxiid moom kese kese yem ci boo demee mën ngaa mucc te xamoo leneen loolu mooy tegtale ne kon ngëm lu am doole la lu am wàccuwaay la te itam ngëm dafa doon loo xam ne doomu aadama ci jëm boppam da ko soxlawoo ni nga xamee ni doomu aadama dafa soxlawoo lekk soxlawoo naan xelam tamit xelam doomu aadama dafa soxlawu dafa soxlawoo ay tontu ci ay laaj yu bare bare yoo xam ne bis bu set xel mi day wër di ko laaj boppam kon saa bu amee tontu ci laaj yooyu xel mi day dal mën a nekk ci jàmm jàngale gi ñu jàngale ngëm nag tontu lay doon ci laaj yooyu nga xam ne moom la xel di laaj bis bu set ngëm saa bu amee ci nit ki ba dëggu ci moom dana tax lépp lu muy defati ci lu baax daal di wayef ci moom tooy ndax xam ngeen ne doomu aadama dafa bokkul ak jumtukaay doomu aadama ak mbindeef la boo xam ne dafa am lu nekk ci moom lu ko ràññeetleeg yeneen mbindeef yi muy xel lépp lu muy def mu ngi déparé ci xelam ay cëram doog a nangu doog a sawar jëm ca dama ci joxe mel misaal mu gàtt nit ki nga xam ne dafa gëm ne àddina xaalis moo fi tax a teg nga xam ne loolu da koo gëm da koo xalaat seet ko ci xelam ba xelam may ko ne koo xaalis mooy tax nga teg ci jamono ji loolu day tax nga gis moom ci jëm boppam activité yu bari ay yëngu yu metti mu di ko def ngir am xaalis boobu léeg sax nga gis mu def loo xam ne bakkanam sax xaj na ci maanaam day tànte rek wóoru ko ba xam ba kanam dana ko fekkem déet ngir am xaalis boo seetee ñi nga xam ne ñoo daan jóge fii dugg ci gaal yi ngir bëgg a dem réew ma misaal mu leer naa ñu la ci loolu nga xam ne loolu lu nekk ci seen bopp la ñu gëm ko jàpp ne ku ko am rek li nga bëgg lépp na nga ko am bu ko defee nga gis mu jaral leen loolu lépp kon ngëm bu amee ba dëggu nit ki amut lenn loo xam ne dana diis ci moom ci li mu war a def ci lu baax moo tax kon ngëm moo war a jiitu ci lépp ngëm itam di lu nëbbu ndax dafay nekk ci biir nit ki am na benn nitu yàlla boo xam ne dafa wax ne ñun ñi nga xam ne ñooy nitu yàlla yi li nga xam ne moom lañuy ñuy yëg ci lu neex bu fekkonte ne buur yi xam nañ ko dana leen jaral ñu ñëw xeexal ñun ngir xëccug ñun loolu wante doonul loo xamee ne ni lu ñuy mën a xam ci nit ki la suñ boroom wax ci alquran nag laay yu bare bari di wane ne yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm nangeen di yeesal seen ngëm yaa ayyuhal lazina amanu aminu ak yeneen laay yu bare bari yonent bi sallallahu alayhi wax ne itam ngëm doonul loo xam ne day nekk ci sa xel nga di ko mébét rek di ko bëgg waaye dafa war a doon loo xam ne da koy gëm leer la nañ ngay jëf jëf eh, ji nga xam ne moom lañ la digal laysa imaanu bi tamanni wala bi taxali walakin ma waqura fi l qalbi wa beneen xadis mu wax ne ngëm màggat inna la yaxlaqu fi jawfi kama yaxlaqu tawbu fasalullaha an yujaddida al imaana fi qulubikum nee na ngëm gi nekk ci yéen dafay màggat ni nga xam ne noonu la ab yére di màggat jamono yi nekk di leen ñaan yàlla mu di leen yeesalal seen ngëm Sëriñ Tuba wax ne itam wa min makaa'idi al-la'ini ziida tardan wa la'natan tafi mazida ixraajuhu tawxiida min qulubi man lahum shaqaawatun wa faaratul aman mu wax ne bokk na ci pexe seytaane day jéem a génne ak ngëm ci xolub ñi nga xam ne ñoo nar a texee bi kon képp koo xam ne dem nga ba sa xol ak ngëm nekkatu ci loolu màndarga la ci màndargam texe bi ndax lahum shaqaawatun wa faaraqul aman la wax mooy ñooñu seen dara wóoratul kon nag ngëm googu nit ki mi ngi koy man bi yeesale saa su nekk ci xalaat ak setantal kiimtaan yi nga xam ne suñ boroom bàyyi na ko ci kaw suuf te dafa wax ne kiimaan yooyu yëpp li tax ma def ko mooy bëgg ngeen xool ci tegtaloo ci ba man maa gëm Sëriñ Tuubaa waxaat ba tey ne wa quwatul imaani bil jabbaari bi qadri taamiqika fi l afkaari yaxsulu bil fikri min al yaqini fi saatin waxidatin fi ddiini maa laysa yaxsulu lahu walaw abad jamiica dahrihi bi xeyrihi abad fa yatayassaru alayhi ddiinu kama bihi nasal fatul fatinu mu ne ngëm li koy dëgëral mooy ngay xóotal say xalaat ngay xóotal say xalaat ndax nee na mën xalaat ba amee ci xalaat garaat boo xamee ne ni nit dana jaamu yàlla am at moo xam ne àndut ak xalaat te du mën a am garaat boobu nee na saa boo xamee ne ni xalaat nga ba ngëm gi leer ci sa xol day mujj mboolem lu ñuy wax ci diine mboolem lu ñu war a jëfee day jàppandi ci yow boo koy def doo ci am benn jafe-jafe. kon loolu laa doon jiital ci leeral rek ne. ngëm lu am doole la yees ko itam ak nemmeeku ko ci sa bopp war na bépp jullit saa su nekk léegi nag lan mooy ngëm ngëm ngëm yàlla moom la ñuy wax tawxiid tawxiid dañ koy firee wéetal yàlla waaye mooy gëm yàlla rek ndax dafa am ñoo xam dañoo gëm yàlla ci anam boo xamee ne ni bokkul ak tawxiid ñun nag anam bi ñu gëmee yàlla ñun jullit moo tudd tawxiid kon gëm yàlla def na ñaari xaaj am na gëm yàlla boo xam ne ku mu neex ci saasi nga daal ci mën a yegg am na gëm yàlla boo xam ne nag dafa am ñu koy yàllay baaxe kon ñaari xeetu gëm yàlla yooyu moo am moom la sëñ bi di wax ci biir wi naa wa baxdu fa tawxidu lil qismayni munqasimun fa saara tawxidayni kon tawxid gëm yàlla def na ñaari xaaj benn bi képp ku mu neex man nga ci àgg beneen bi ci def dafa am ñoo xam ne ñoom la ko yàlla di jagleel bi nga xam ne moom la am ñu ko yàlla di jagleel boo xoolee alquran ak jaar-jaari yonente yi ak ñu baax ñi ak xista yi da ko ci gis lu bari bu ñu xoolee alquran danañ gis fa wajada abdan min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilma wa kazalika ibrahima malakut malakut as-samawati wal ardi wa li yakuna min al-muqinina ak wa lawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu yu bari ci alquran day wane ne nit yàlla yi ak ñi nga xam ne suñ boroom moo leen tànnal boppam moom yàlla mooy sàmm seenu ngëm ba ñu am kóolute ak ngëm gu dëggu ci moom goo xam ne dara du ko mën a yàq Sëriñ tubaa gis nañ baydu mi waxee ne akramanil mu'minu bil imaani inda zuhuri shirki fi zamani wante nag ngëm kooku nga xam ne yàlla daa am ñu mu koy baaxe nit ki mën naa góor góorgóorlu ba yàlla baaxe ko ko waaye nag lu jafe lay doon sëriñ Abdourahman dana ko faral di misaal di wax ne benn xaaju ngëm bi day xaaj boo xam ne li tax ñi ña koy am du bari mooy ñi ko bëgg bariwul te ña ko bëgg ba di ko wut tamit du ñëpp a koy am loolu nag boo ko seetee ña koy mën a am ñi néew lay doon kon bi nga xam ne moom la ñëpp mën a am daal mooy nga jëfandikoo sa xel di xalaat ak a am ngëm yàlla gu dëggu boobu nag mooy bi nga xam ne moom la dénk suñ bopp di ko dénk ñëpp mooy setantal kimtaan yi nga xam ne moom la yàlla def ci kaw suuf si ak asamaan si ak càkteef yi nga xam ne moom la fi seen borom def nga nga di ci setantal ba am ngëm gu dëgër bu ma nekkee di jàng laay yi ak bëyit yi day bari waaye mën na maa wax rek ne àddina am na fi yoo xamee ne nii manees naa wax ne doomu aadama moo ko def doomu aadama lañ koy féetalee bu doon jàkka ji mën ngaa wax ne maçon yi ñoo ko tabax bu doon tali bi mën nga ne defarkati tali yi ñoo ko defar leen lu nekk mën naa am koo ko moomale waaye am na yoo xam ne kenn du ko moomale kenn ba àddina soso ba léegi amul kenn ku ne maa ko def kenn du ne maa maa fi def géej kenn du ne maa def asamaan si kenn du ne maa fi def doj yi kenn du ne maa fi def garab yi am na yoo xam ne doomu aadama yi mas a ñëw ak ñun ñi ak ña fi jiitu woon ak ñi ñëw ëllëg ñëpp ci yam kenn ku ne nii nga ko fi fekk yooyu nag doy na sëkk ci képp koo xamee ne nii am nga xel nga xool ci xalaat tekkaloo ci ne am na ku la sàkk ndax gannaaw yeneen yi nga gis fii ci àddina yépp lu ci na gis nga ki ko sàkk léegi nga gis fi yeneen yoo xam ne moom xamoo ku ko sàkk kon da ngay jàpp ne kooku da koo xamul rek waaye am na ku ko sàkk moo tax bu ñu xoolee su borom ci alquran lu bare bari dafay wax ne xaalat rusuluhum afillahu shakk fatir samawati wal ard nee na yàlla masa yónni sax ñu ñëwee dañuy wax ne asamaan ak suuf ka ko sàkk kenn ku ne xam na ne kooku war na am ku ko sàkk loolu kon xel yi fi masa jaar yépp maase nañ Euh, d'accord ci xalaat boobu kon loolu mbindeef yooyu nga xamee ni nii eh, kenn ku ci ne xam na ne xamoo ku ko sàkk mënees na cee tegtaloo xam ne am na ku leen sàkk ndax yeneen yi fi nekk yépp am nañ ku leen sàkk bu ko defee kooku leen sàkk nag ku doy waar la war a doon ndax bu ma boo xoolee mbindeef yi nga xam moom laa fi tudd muy géej gi ak asamaan si ak yeneen yi yéeme yépp boo leen xoolee ci seen biir dañuy doon ay mbir yoo xam ne wuute nañ ak mbir yi nga xam ne moom la doomu aadama defar wuute nañ ak mbir yi nga xam ne moom la doomu aadama defar ndax euh, boo xoolee tey lu mel ne masalan lu mel ne géej gi wala nga xool lu mel ne asamaan si ak bitiw yi nga xam ne ñoo fi nekk xam naa yooyu bu fekkonte ne waxtu wi du ko du ko mate waaye ci misaal tubaab yi wala borom xam-xam yi am na lu ñuy def lu ñuy wax ay iktishafaat maanaam ay ay décou découverte yaakaar naa lañ koy waxee ci tubaab loolu jamono bu nekk nga gis ñu am lu bees loo xam ne dañ ko découvrir mooy gis nañ ne ndekete nangam gis nañ ne ndekete nangam gis nañ ne ndekete nangam gis nga baat bi ci boppam muy iktishaaf découvrir li muy tegtale mooy loo xam ne dafa lëmu dafa muuru woon nga muri ko kon loolu li muy tegtale mooy loolu mu ngi fi woon yow dangaa dem seetantal seetlu ba mujj nga gis ko waaye naka jekk loolu mi ngi fi woon loolu nag boo ko xoolee daanaka suñ jamono bi ñuy toll nii muy àddina bi ñuy dund nii li ëpp ci li koy doxal ci découvrir yooyu la la la la bu dee ci wàllu xarala gi technologie yi ñuy jëfandikoo ak yépp boo xoolee fi ñu koy jaarale dañoo gis ne foofu mënees na faa jaarale kese waaye ñoom seen jëm bopp jàllalewuñu ko dañoo gis ne foofu ab jaaralewukaay la ñu di fa jaarale waaye jàllalewuñu ko boo xoolee de euh, découvrir yi nga fi gis yépp loolu nga ci gis wane na ne yàlla suñu borom lam waxan ba muy sàkk ba mu sàkkee sunu maam aadama wax ko malaaka yi ne leen kii dama ko bëgg indi ci kaw suuf Euh, xisa bi dafa gudd waaye malaaka yi bañ ne ko bañ ne ko loolu de ñun liñ ci jaaxal mooy mbaatu doon koo xam ne bu demee day def ni def naa yàlla ne leen dinaa leen wan li tax ma def loolu daal di jël sunu maam aadama xamal ko wa ma aadama la asmaa kullaha loolu bu ñu seetee kon yàlla sunu borom asmaa bi mu jëfandikoo foofu rek mooy wane ne mbir yëpp sàkkoon na ko ba noppi ba wutal ko ay tur xamal ko su maam aadama mu dem ci mbir yi leen lu nekk mu ne lii nii la tëddee lii nii la tëddee ba lépp jeex li ma bëgg wane rek mooy sunu boroom àddina bii nu nekk di fi dund mbindeef yi nga xam ne moom la ñu mën a làmb teg ci loxo muy ay géej wala garab wala ay montagne tamit loo xamee benn doomu aadama defu ko fi ba àddina soso ba léegi kenn mënu ko wañ yeneen yi ci des muy ay xam-xam wala ay mbir yoo xam ne ne luy jàppandal dundu doomu aadama ak mbir yu yéeme yoo xam ne kenn mësu koo gis te gannaaw bi dañoo dox ba yàgg am ku teqatal ba mujj kuy dox ba yàgg rek mu yem ci yooyu kenn xamul nu mu toll te yooyu yëpp lu suñ boroom sàkkoon la bàyyi ko fii doomu aadama di dox ba yàgg mu gis ko ci misaal rek xam naa ne man nee nañ ma samay misaal dafa mën a gudd tey boo jëloon lu mel ne làmp làmp bi ñuy leeral nii rek ki ko ki ko sos nee nañ moo tudd làmp mooy éclairage lampe ba mu amee li ci juddoo kenn xamul nu mu te xalaat boobu ci la loolu lépp doxee ba agsi fii tey waaye moom da dafa dafa wër a wër wër ba gis ko tubaab yi gëstukat yi seen jëm boobu sax nee nañ àddina bi fi dool nii li fi nekk ci ay mbir yu ñu xamut moo ëpp liñ liñ jot a xam loolu lañ loolu lañ gëm ndax bis bu set téeméeri at yi mujj ñëw rek liñ fi xam nee nañ ba àddina sosoo ba léegi kenn mësu ko woon a xam te yooyu yëpp ni ma la ko waxee te te loolu tamit dafa baax ñu di ko leeral ndax Sëriñ Tuubaa am na baydu mu ko waxee ci ilhamu salaam fi zabbi ani ani diinil islam mu wax ne e, dama mokkul baydu waaye wa moo man in ra'a nasrani yahsibu min malaa'ikati rahmaan lam ci tegaat baydu moom ci teg mooy nee am na ñoo xam dañoo ragal tubaab bi ba bu ñu gisee mu yàlla feeñal lu yéeme ci moom dañuy jàppane tubaab ko def te fekk tubaab bi def ko yàllaa ko feeñale ci loxoom rek waaye tubaab bi ci boppam def ko loolu tamit lu am solo la jamono ji leen lu nekk danañ ko fi gis ci ay mbir yu yéeme eh, am na benn gëstu boo xam ne xam naa boobu mas nañ ko fi wax mel ne ne borom xam-xam yu bari danañ ko faral di waxan waxtaane waaye ñu seetantal ko bu baax te loolu bu yàggul lañ ko lañ ko génn lañ ko génne mooy li ñuy wax ay galaxie maanaam nee nañ àddina bi nii xam nga ñun jullit ñi wax dëgg yàlla xam-xam ak boroom xam-xam yeeg eh, ñi daan firi alxuraan ak li ñu misaal yi ñuy joxe mooy liñ gis ci kaw suuf waaye kaw gi muy asamaan si daa mel ne léegi fii ci jamono bi lañ ko tàmbalee gëstu te loolu suñu borom daan daana ko wax bu lu bari boo xoolee alxuraan qul unzuru ma fi samawati wal ard wa maa tuxnil ayaat wa nuzuru an qawmin laa yu'minuun boo xoolee alxuraan xool leen asamaan si xool leen asamaan si xool leen dajee bari torop torop bu ñu xoolee ñiy gëstu ci asamaan si dañoo gis ne gis nañ fi li ñuy wax ay majaraat majaraat lañ ko tuddee ci arab majaraat yooyu nee nañ lu mar milliards yi majara gis nañ ko milliards milliards nag lim bu baree bari la ñu ne majara boo ci jël am na milliards yi ay biddiw yu ci nekk milliards yi biddiw milliard ba tey bari na kon xam nga milliards milliards biddiw a ñu ne biddiw yooyu am na ci biddiw yoo xam ne wala biddiw yépp rek mat nañu jant bi ëpp nañu jant bi junni yoon maanaam jant bi biddiw yooyu ëpp nañ ko junni yoon loolu tamit ngeen seetlu ko bu baax a baax waaye jant bi nag ci laa bëgg a ñëw jant bi ci boppam àddina bi ñu nekk di ci dund jant bi ëpp na àddina million yoon am na ñu ne jant bi ëpp na àddina million yoon wala boog kaaru million maanaam juróom fukki juróom fukki junni yoon waa léegi nag bu fekkee àddina jant bi ëpp na ko noonu léegi biddiw yooyee benn bu ci nekk ëpp nga jant bi junni yoon léegi biddiw yooyu nag lu mat milliards biddiw nekk ci benn majara majara yooyu nga toppaat ko ba mat milliards majara a bi loolu wax dëgg yàlla ku mu ku mu ku mu ku mu jaaxalut dara dut la jaaxal te suñ borom li ci gën a yéeme mooy dafa wax ne kiimtaan yooyu yëpp ci seen loxo lay feeñ sa nurihim sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu alxaq wax nañu ne biddiw yooyu ma wax li ci gën a doy waar nag te gën cee raglu mooy biddiw yu bari yooyu ma wax milliards yi yooyu yëpp nee nañ am na ci biddiw yoo xam ne ñi ngi daw xel yu metti yoo xam ne juróom euh, juróom benn fukki kilomètre ak juróom seconde bu nekk danañ daw juróom benn fukki kilomètre ak juróom maanaam seconde bu nekk danañ ko daw nga ne fi ne diggante bii ma tàmbalee wax kon liñ ci daw ci kilomètre kenn xamul nu mu toll danañ daw juróom benn fukki kilomètre damaa juum sax juróom benn fukki junni juróom benn fukki junni ak juróom ci ay kilomètres danañ ko daw seconde bu nekk te yooyu benn bu ci nekk nee naa la ëpp na jant bi ay junni yoon jant bi ëppati àddina ay junni yoon nga xam ne benn nee nañ benn bu ci laalanteek moroomam rek àddina tukki te fi mu nii ñu toog nii ñu ngi daw xel yooyu waa léegi loolu ku ko sàkk ak ku ko téye ba du laalante inna allaha yumsiku samawati wal ardi inna allaha yumsiku samawati wal ard an tazula loolu yàlla kese la xel mu rafet mu nekk boo setantelee loolu dana leer nañ ci sa bopp te loolu lii may wax ni yépp doonu loo xam ne ay jullit ñoo ko gëstu maanaam ñoom gëstukat yooyu ñoo ko génnee wax ko ci seen gëstu kon xanaa mën na maa tënk foofu rek gannaaw sëñ Abdou dafa war a ñëw ah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله لهداية الإنسان ورضي الله عن شيخنا أحمد بمبا وأخيه وعضده الأيمن الشيخ إبراهيم ما دامت السماوات والأرض ñu ngi ndokkeel mbokki jullit yi bu baax ci jataay yiñ fi doon amal ci turu mu assisatul wafa di wax na rekk comme noonu ko sëñ du Kara waxee dañoo weñ sunu loxo ndax ginnaaw ñun ñoo woote bu ab bu ab tënk-tënk amee wala gàllankoor ñun ñi doon woote ñun ñoo war a jóg taxaw ndax ñooñu dañu doon dimbale si rek kon sëriñ boobu nga xam moo waroon def waxtaan wi te am ngànt moo waral sunu jataay fii waaye kon daanaka dañuy toog di digloo niñ ko daan defe rek ndax ñun ñoo woote waaye dafa mel na tam sunu jataay tey bii e, man moom ak seeguma waaye sëriñ xaadim moom yaakaar naa ne mel na ni mënutoon a ñàkk ci jataay yi ndax daanaka booy xool jataay yi ko jiitu yépp waxtaanu sëriñ xaadim bii moo ko laltaay mooy tomb bi nga xamante ne moo ëpp solo ci diine mooy tomb bi nga xamante ne mboolem yonente yi mas ñëw ci àdduna tam moom lañ doon woote wa kazalika ni ko alxuraan waxe rek wa kazalika baasna fi kulli ummatin rasulan an yabudullah muy gëm yàlla rek lañ doon woote mboolem yonente yi yi fi yi fi mas ñëw yépp kon sëriñ xaadim indil nañu ko ci anam gu dëppook jamono tam yomba ba dëgg ndax li ma gën a seetlu ci biir waxtaanam rek ci biir tegtali gëm yàlla yi delluwut ci al adilatu taqlidiya maanaam tegtali traditionnel yi nga xamante ne moom baaxoo baaxoon di ko jàngale ci sun yi nga xam booy jàng imaan dañ lay tegtal tegtal yoo xamante ne sax daanaka doo doo ko mën a xam sëriñ xaadim dafa mel ne foofu xaw naa dëppoog jamono ci wàllu xam-xamam ndax moom lim ñu fi indil day loo xamante ne ñun ñoo ngi koy dund di ko gis loolu kon wone na ne boroom xam-xam la boo xamante ne mu ngi dox ànd ak jamono te teewut lay cosaanal xam-xam bàyyiwu ko muy alxuraan ak sunna kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaanal yàlla jàppale ko bam li nga xamante ne mooy liggéeyam ci diine mu mën koo def te ànd kooku tal te maamam ak sëriñ Touba nangul ko ko bu baax a baax a baax te yàggal ko fi kon nag dafa mel ne man li may sopp rek ci waxtaan wi ginnaaw sëñ xaadim indi na laltaay gi mooy li ñuy tudde ak mbokkoo ci biir lislaam ndax xam ngeen ne ngëm yàlla gannaaw bu mu ñëwee sax ci alxuraan tomb ba ca alxuraan njëkk teg nga xam dafa mel ne waxtaan wi dañ koo waajaloon maag sëriñ xaadim te yàlla xam na ne fii ci jataay bi lan gisee maanaam tomb bi lislaam njëkk a digle ci ci waxtaan ci ab jullit mooy gëm yàlla bu gëm yàlla jàllee la ca topp nga xamante ne moom la ca alxuraan sësale mooy ak mbokkoo ak jokk ak mbokk loolu alxuraan moo ko wax nga xam kon waxtaan wépp dafa not mu ne bismillahi rahmaani rahim wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an mooy li sëñ xaadim doon waxtaan indi na tegtale wa bil walidayni loolu mooy man kon li may waxtaan kon alxuraan noonu la ko tërale ñun tam noonu lañ ko tërale ak mbokk nag lu jiitu lislaam ci yan condition ak ci yan anam lan la lan amee woon ba nga xam kon la ca lislaam dolli ak lam ca yokk ba xool xeet bi nga xamante ne ci la lislaam wàcc te xeetu al ummatul arabiya lislaam sax bi mu ñëwee yemut ci ñoom dafa wàcc ci mboolem àdduna bépp wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas waaye ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi sallam ci xeet woowu la bokk faaw ñu jàngat kon xeet woowu nan lañ doon jëflante ci anam googu muy ak mbokk xam ngeen ne xeetu araab wàcce wuñu woon joxuñoon ak mbokkoo ak ji yelloon ji jaadu woon ci mbokk ak moroomam ndax loolu tegtal bi ma ciy gën a gën a tegtale rek mooy lislaam dafa nosu te bëgg lu nos ndax aw askan mooy li nga xamante ne moo mën a nos ab société moo mën a taxawal ab société moo mooy tax tam ba li ñuy wax fawdaa du am maanaam anarchie lu neex waaye def arab yi yàlla sunu borom bi muy wàcce lislaam wàllu googu ñoom nusuwuñ ci woon ci wàllu askan li tax nusuwuñ ci woon sayidatuna Aïcha mi ñu koy nettali xam ngeen ne ñoom seeni sëy ñu ngi ko daan tërale ci bari na ay façon yu baree bari bokk na ci benn façon ci sëy yooyee nga xamante ne ci lañ daan tër ak mbokkoo jigéen ji moom moo daan toog ci këram di jaxasoo ay góor yu bari maanaam góor gu nekk mën na faa dugg jaxasoog moom jaxasoog moom bu yàlla dogalee ab am bu juddoo ca walla mu gis dara ci boppam moom jigéen bi mu seet far yooyee fa daan dugg ak a génn mu xool ka ko ca neex mu ne diw mii kat moo jur sama ëmb fi te fekk na donte diw moomee sax moom ñeneen ñu bare bari ñoo ko bokk nga xamante ne kon doom ji moom li mu ko njëkk xañ mooy bàyyi boo xamante ne dana ci dellu xam ne kii kat moo ko jur loola xañ na ko ko moom ndey ji te loola dara war ko woon rek lu may topp seen bànneex ak seen bëgg-bëgg bu ko defee doom ja bu juddoo aw askanam da koy réer lislaam nag ñëw indi lu ñu tudde zawaaj muy ab sëy sëy boobu lislaam anam gi nga ko tër leer na nañ mooy dañ koy yëgle ci biir biir jàkk ja wala ñu yëgle ko ca penc ma ñépp xam ne jigéen sàngamkat diw moom lañ ko jox bu ko defee lu ca juddooti ci kooka lañ koy askanale responsabilité wala war-war ya cay war tam ci kooku lañ koy warale moo tax kon foofu gis ngeen ni ak mbokk lislaam ni mu ko amale solo bokk na ci tam li nga xamante ne araab yi doon nañ ko dund tam nekkoon loo xamante ne daawul dimbale ak mbokk wala da daan jaxase aw askan li ñuy tudde ak tabanni tabanni mooy li ñuy adoption doomoo seet xale bu la neex rek loolu ba léegi mi am ci réew tubaab yi sax seet ab liir bu la neex rek nga jëm jël ko ne kii sama doom mooy sama taaw wala mooy sama ndax daal nga xamante ne daal mook sa doom ñooy yem ñoom day dem sax ba donnante da daan am ci biir loolu ci biir arab yi lislaam daal di ñëw àddu ci loola ndax yonente bi sallallahu alayhi sax loola aada jooja xawoon na ko topp ba mu ñëwee ku ñu wax Zayd ibnu Xaaris moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg gum ko bëggoon ak jage gum ko jage woon taxoon na yeneen arab yi dañ ko daan wax Zayd ibnu Muhammad doomu yonent bi sallallahu alayhi alxuraan daañ da daali wàcc xamal leen ne leen maa kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiin daal ne uduuhum li abaihim na ngeen leen di tudde ci seeni baay ña jur waaye bu kenn woneete ne diw diwa ko jur te fekk na juru ko daal di àdd foofu bu leer kon adoption l'islam bañut nga jël doom too ko ab xale ba mu màgg waaye wane na yow yaa ko jur ba bu yàggee askan woowee dutuñ xamante ku jur kii ak ku jur kii loolu l'islam moom da ko daal di leeral bu baax a baax génn ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci li nga xamante ne araab yi doon nañ ko dund ci ak mbokkoo tam ko daan lëntal bu baax a baax mooy ñoom xam ngeen li ñuy wax denc sa waajur wu jigéen maanaam sa soxna si bàyyi loolu daganaloon nañ ko wala maanaam denc sa mbokk mu jigéen loolu na daganaloon nañ ko wala boole sax ñaari mbokk yoo xam ñoo bokk ndey ak bàyyi nga yor leen ci genn buum loolu daganaloon nañ leen ko lislaam nag ngir aar ak mbokk ak bañ dog ak mbokk am ci biir ab sëy ndax xam ngeen ne sëy day loo xamante ne doog ak mbokk mën na cee am bu baax a baax ci diggante ñaari wujj te jigéen boo ko jëlee boole ko waajuram ko xam waajuram la ci askan fiir gay am seen diggante walla lañuy ñuy tudde maanaam li dox diggante jigéen ak moroom ma loolu naa loola mën naa waral dog ak mbokk te lislaam dafa yittewoo jokk ak mbokk moo tax kon mu tere boole koo xamante ne waajur la ci sa soxna maanaam koo xamante ne mook soxna ay mbokk lañ tam doon ci moom waajur nga boole leen ci genn bu mu sëy loola aar ak mbokk taxoon te araab yi ñoom dañ ko daan def bokk na ci tam li nga xamante ne daanañ ko def ci dog ak mbokk ci lu jiitu lislaam mooy doom di jigéen moom ku ko ci masaan am la ngay njëkk a def mooy da ngay wax ba mu xóot wa isal mawudatu suilat comme noonu ko alxuraan wax da wax ba mu xóot nga suul ko ndax dangay gis ne doom ju jigéen bu guerre amee du la ci mën a jàppale bu problème mu finance amee tam jigéen lu ci bari mënu ko woon góor daal moo ëppoon njariñ ci seen xel yooyee ci seen seen jamono joojee moo ëpp njariñ ci wàllu économie moo ëpp njariñ ci wàllu doole ba tax na kon doom ju jigéen daal ñoom bëgguñu ko woon buñ ko mësaan am dañuy wàq ba mu ko suul ko muy dund loolu la alxuraan di nettali naan wa isal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat kon ñoom mbokk ga teguñu ko woon ci diine waaye dañ koo tegoon ci intérêt ak njariñ loo xamante ne doom ji mën na leen ko jural daanañ rey seeni doom tam di ko doge seenu mbokk ngir ragal ak ñàkk comme noonu ma ko waxee woon loolu muy problème mu économie kon anam googu lag mbokk doon dunde ci lu jiitu lislaam daanañ bokkoo tam ci anam goo xamante ne li ñuy tudde taxasub la maanaam par parloo ndax am na ci benn waykatu arab boo buy wax ne wa hal ana illa min xuraysata in xawat wa in tarshud xuraysata arshudi man daal maa ngi bokk ci fami sàmp fami fami diw ñooñe suñu baaxee ma baax waaye suñu bewee nekk ci ak ndëngte tam ma ànd ak ñoom ci ndëngte googee ñoom noonu lañ daan mbokkoo nga xamante ne kon parparloo moom lañ jiitaloon ci am xel ak euh, xalaat loola nag lislaam moom bi mu wàccee dafa jubbantiwaat ak mbokkoo ci aaya boobu ma ko waxee léegi muy wax budullaah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni foofu la yàlla daal xam la ne gannaaw boo gëmee yàlla ba pare la la nga war a sësale mooy rafetal jëme ci say mbokk rafetal jëme ci say mbokk nag mën nañoo gis ne daanaka duñ gis mukk ci lu ëpp ci alxuraan benn laaya buy buy digle jëme ci tawxiid ci gëm yàlla googu ndare bu dafa lënkaloog jokk ak mbokk ak rafetal ak mbokk kon loolu li muy tegtale am solo bu am solo mbokk am ci biir lislaam mbokk nag ba ci jiitu te lislaam gën a soññee ci fonk ko muy ay waajur sa sa waajuru góor sa waajuru jigéen loolu ci sunu jamono ji ñu tollu dañoo toll ci jamono joo xamante ne loolu dafay bari lool ci biir famille yi maanaam ñàkka worma ci diggante doom yi ak bàyyi loolu nag lislaam daf ko amal solo lool ndax kum ci mën a doon moo xam waajur wu góor wi la moo xam waajur wu jigéen bi lislaam dafa wax ne doonte ñoom du ñuy ay jullit sax dañoo nekk ci ak kéefar da nga leen a war a topp ci li nga xamante ne mooy aada tey lu rafet lépp lu ci juyoog gëm yàlla gi nag bu boobaa bu leen ci topp ndax asmaa bintu abi bakrin mas na ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko sama waajur wu jigéen de day ab ab mushrik maanaam day ab yéefar ndax sañ naa ko jokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ko jokkal sa waajur wu jigéen jokkal sa waajur wu jigéen te booba duggagut ci lislaam moom yaayam jooje mu mu ko doon digal ñu di ko jox bokk na ci tam yittewoo gi tegtale na lislaam yittewoo na ak mbokk jihaad xam ngeen ne ni mu foore ci lislaam gannaaw bu gëm yàlla ñëwee ba pare jihaad bokk na ci yi ci jiitu pour taxawal diine ji waaye yonent bi sallallahu alayhi wa daawut nangoo jël candidat kenn mu dugg ci biir xeex bi di xeex ndare bu daf ko laaj ba xam tàggu nga sa ñaari waajur bañ bàyyi la wala déet su fekkente ne nee nga ko tàggu naa sama ñaari waajur mu bàyyi la su fekkente ne tàgguwoo sa ñaari waajur moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne la demal nga toog nga tàggu leen kon loolu am solo gum am solo moo tax seen ndigal foofu di ko euh, dugal ci biir lislaam bokk na tam liy tegtale am solo gum am solo moom mbokk bi maanaam xam ngeen ne rey nit nim réye ak ni ko lislaam garaawale waaye su fekkente ne waajur dafa rey doomam jàng ngeen ko ci àtteb alxisaas wal xuduud waajur bu reyee doomam diisu diisu ko rey maanaam fayantoo dana am waaye diisu ko rey ci doomam joojee ndax wàccuwaay ak jëm am ci moom bokk na ci tam am solo gum am solo moom waajur woowu yonent bi sallallahu alayhi wa am na ku mu sa wax ne ko anta wa maaluka li abik maanaam yow ci sa bopp ak sa alal ji lépp sa waajur ñoo ko moom bokk na ci tam liy tegtale am solo am solo warmaal ak jox ak waajur ci biir lislaam am na ay yonente yu bari yoo xamante ne yàlla tagg na leen te lam leen tagge mooy jokk ak mbokk ñooñu bokk na ci yonent yàlla Isa yonent yàlla Yaxya yonent yàlla Yuusuf ñoo ñëpp alxuraan tagg na leen ci ne ay nit lañ ñoo xamante ne ñu fonkoon seeni waajur lañ ñu leen daan diglu lañ ñu leen daan topp lañ te suñ jamono ji ñu toll loolu war nañ koo bàyyiwaat xel bu baax a baax ndax yàlla mi ngi wax naan ci yonente yàlla yaxya wa barran bi walidayhi walam yakun jabbaaran asiyan muy wax ci yonente yàlla isa wa barran bi walidati wa barran bi walidati kon loolu mooy tegtale ne eh, jokk ak mbokk yonente yi sax yàlla gën a ci seen biir ci seeni jikko bi mu leen di tagg ñàkk ca gënoon a man ràññiku ca mu tudd leen ci alxuraan ci wàll googu ci jokk ak mbokk ba tey tam bokk na ci li tegtale am solo gu am solo gu mu am moom jokk ak mbokk xam ngeen ne yàlla day dig day digal nit ki muy fayante ci jëf ju baax yonent bi sallallahu alayhi wa da ko wax ne man asda ilaykum maarufan fa kaafiru képp ku leen defal lu baax na ngeen na ko fay na ngeen di faylante ak moom ñu gis na nag amul jenn jëf ju baax ju gën a kawe waajur lim daj ci doom moo xam waajur wu góor wi la moo xam waajur wu jigéen bu dee waajur wu jigéen bi moom moo koy toppatoo ci bi mu nekkee xale mënalul boppam dara waajuru góor wi tam mooy saytu am njàngam saytu ak wéram saytu ak colam saytu léppam daal maanaam financement yi nga xamante ne mënu koo ñàkk moom xale bi yépp waajuru góor wi moo koy saytu loola nag dafa nekk njëkk loo xamante ne doom bi doom bi mënu koo fay mukk moo tax yàlla digal ko muy fayanteeg ñoom ci jëf ju baax jooju ñu ko lebaloon bokk na ci tam li nga xamante ne waajur ameel na ko àq ci doomam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog Seydina Omar sax lañ wax dafa am benn waay boo xamante ne dafa ma a ñëw ci moom ne ko sama doom ji daal daf may dog du ma jokk li ma koy digal du du ko def na Omar woo doom ji ba mu ñëw mu ne ko lii sa bàyyee wax ndax dëgg la mu ne ko sama bàyyi de lii mu la wax lam lim ma def moo gën a ñaaw ndax day sama waajur wu jigéen day bi mu koy takk tànn ko ñaareel ba ca des tam bi ma juddoo daa seet tur wi gën a bon ci turi arab yi mu tudde ma ko jàngaluma tam yaruma wax wax yu bare bare daal yoo xamante ne waajuram def na ko na Omar daal ne waajur wa yow de sa doom ji nee nga dalaa dog waaye yow yaa ko njëkk dog kon nan lañuy ñuy dimbalee ci doom yi ci ñu ci ñu mën a jokk waajur mooy bokk na ci la ca lislaam njëkk jiital mooy nga tànnal leen waajur bu baax ndax yonent moo ko wax taxayaru li nutfikum fa inna al arqa dasat waaye boo leen tànnalee waajur bu baax ba pare bu ñu juddoo nga yar leen ci yarub tudd leen tur yu baax ndax loola dana tax ñu mën laa jokk bu ëllëgee kon bu dee ci ñi nga xamante ne duñu waajur nga xamante ne ay mbokk jegeñaale lañ nan lañ leen war a jokkee ak lu ca lislaam digle mbokk yi nga xamante ne duñu waajur te mooy dawil qurba wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidil qurba ñooñu ñaari ñaari anam rek moo mën a nekk benn ñu doon ay jullit wala ñu bañ a doon ay jullit bu fekkee dañoo doon ay doonuñu ay jullit moom liñ la digaloon ci sa waajur woowee ñàkk doonub jullit rek lañ la digal ci ñoom mooy nga rafetal jëme ci ñoom waaye bu fekkee ay jullit lañ nag moom ak ji nga jiñ la ameel ji nga leen ameel bokk na ca la ca jiitu ak ja ca jiitu ji nga xamante ne ameel nga leen ko mooy nga di leen dimbale buñ nekkee ci lu baax buñ nekkee ci lu dul noona nga di leen te génne maanaam unsur axaaka zaliman aw mazluman maanaam bañ a nekk rek lu mel ne ki li arab ba waxoon buñ nekkee ci mbewte tam ma ànd ca ak ñoom waaye déedéet buñ nekkee ci lu dul noona nga laabiire leen te loolu dafa mel ne Serigne Touba wax na ko maam Thierno Ibrahim fu bare bari dulla li ixwanika lin nasiha tanju min al baxdaai wal fadiha maanaam laabiire googu mooy buñ nekkee ci lu dul noona nga won leen ne lii du noona loola bokk na ci li koy tegtale bu buñ nekkee ci ay jafe-jafe tam nga taxawu leen ndax yonente bi sallallahu alayhi wa bi mu laataan nekk ak yonente am na benn xelfu buñ taxawaloon ca Màkka ñu ngi koy tudde xelful fudul xelful fudul boobu araab yi dañoo woote woon ne képp koo xamante ne tooñati nañ la fii ci Màkka bala ñoo tëdd nelaw kenn ku nekk danga nga bocc sa jaasi ñëw taxaw ànd ak moom ba tooñ googee ñu dellowaat ko ci loxoom boobu yonent bi doonagut ab yonente mu ànd ak baayam Abu Taalib teewe ko yonent bi daan ne maanaam xilful fudul moomu de moo ma gënal àdduna ak li ci biir te buñ ma ci woowoon ci biir lislaam tam ma wuy leen kon lool ak mbokkoo noonu la ko lislaam gisee ñi nga ñoo xamante ne duñ sa mbokk yi duñ sa waajur maanaam sa mbokk jegeñaale lañ ci wàllu deret foofu tam ñu bàyyi xel ci ne lislaam bu dee wax mbokkuk deret da ciy boole mbokkuk lislaam ndax moo gën a matale day def na nag mbokkuk mbokkuk deret bi yii day yoo xamante ne mënu cee ñàkk waaye mbokkuk lislaam gi mooy li ëpp solo foofu kon mbokk bi am na ay àq ak ay warteef àq yi nga xamante ne day sosoo ci ak mbokk bokk na ci euh, li ñuy tudde at tawaarus mooy donnante xam ngeen ne yonent bi bi mu ñëwee fekkoon na ci maddina boole woon na jullit ñi ne leen ngeen bennoo kenn ku nekk nga jël diw def ko muy sa mbokk diw def ko muy sa mbokk axan nga xam ne àll yu mu ne àll yu mooy sama mbokk moom yonent bi Abu Bakrin mu am ku mu ko booleel Omar mu am ko booleel Ousmane ba ñoom ñëpp daj kenn ku nekk mën na jëlal kenn ci waa ansaar yi nga def ko muy sa mbokk mbokk googee dafa sori woon ci seen biir ba nga xamante ne àggoon nañ ci nit ki da daan wax ne soxnaam maanaam jëlal idda jàppal idda boo dajee jeexee mu ne sa mbokk moomee takk ko ngir dimbalante ci seen biir àgg ba ci ñu ne donante ci seen biir sax buñ masaan faatu dem na bay bëgg a am ci seen biir alxuraan daal di wàcc daal ne wa ulul arxaami baaduhum awlaa baad daal ne mbokk mbokk lislaam gi for na lool waaye mbokku deret gi mooy li nga xam moo gën a yàlla ci wàllu donante kon donante moom lu mbokk di sori sori mbokku lislaam gi mbokk deret rek ci la mën a am loolu kon ñu xam am solo gu am solo mbokk deret am solo ci biir lislaam mu doon àq joo xamante ne tam boo xoolee ci yeneen loi yi loi positif yi loi internationale yi dañ lay wax ne la donnante boo demee ci loi français am na ci donnante àq la joo xamante ne bu la neexee nangu ko waaye bu la neexee nga nga bàyyi ko soo ko nangoo nag mboolem lu aju ci àq ja yow yaa koy responsable soo ko bàyyee tam mboolem lu ci aju dalay wàcc mooy les ayants droit mooy léegi donante bu la neexee nga nangu bu la neex nga bañ a nangu loolu ci luwaa xawaaninul ya loolu moo ci nekk l'islam nag moom donante force la àq la joo xamante ne sañoo koo réviser àq la joo xamante ne yow yaa ko moom te da nga koo jël kon foofu gis ngeen amal solo gum amal solo mbokk ba tey bokk na ci warteef yi nga xamante ne wala àq xamante ne war na ci ak mbokk mooy wormaalante ak wegante maanaam ñi féete gone di wormaal ñi leen féete mag ñi féete mag tam di yërëm ñi leen féete gone ndax yonente bi sallallahu alayhi moo ko wax ne laa tasaalu ummati bi xayr maadaama saxiiruhum yuwaqiru kabiruhum wa kabiruhum yarxamu saxiir saxiirahum yonent bi nee na sama xeet bi duñ dugg mukk ci aw yiw feek mag ñi ñu ngi yërëm gone yi waaye feek gone yi ñu ngi wormaal mag ñi loolu kon mbokk googu noonu la ko lislaam gise bu dee ci warteef yi nga xamante ne war na jullit bi ci diggam ak ay mbokkam bokk na ci la ci jiitu mooy mu mu mu yéene ci ñoom yéene ju rafet maanaam yéene ju rafet jooju day dugg ci li nga xamante ne moom lañ digle ci sa diggante sa mbokkum diine ndax yonente bi sa alayhi wa sallam ma masa wax Seydina Omar ne leen laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm yàlla mukk ndare bu dafa soppal mbokkam lim bëggal boppam kon ginnaaw mbokk mi mi nga xamante ne mooy mbokkum jullit moom ngay bëggal li nga bëggal sa bopp ase mbokk mi nga xamante ne mbokkum jullit gi nag mbokkum deret da ca dolli ko kon kooku moom ci moom la gën a yey ci moom la gën a yàlla bokk na ci tam li nga xamante ne day dugg ci biir ak mbokkoo ci lislaam tam digle ko mooy dépense ak dimbalee dimbalante ci biir ak mbokk ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am genn giir gu ñu wax ashariyu giir googu yonent bi daa mas a toog ba yàgg mu ne ñoom day giir gu baax lañ ñu ne ko lu tax mu ne bu ay jafe-jafe amee ci wàllu économie ak ñàkk walla ak néew doole wala lu mel ne bekkoor ba nit ñépp sonn kenn ku nekk la nga denc sa biir kër da koy génne buñ ko génnee ñu ñu ñu toog ca pénc ma wut am mbalaan dajale fa alal ja jëpp séddoo ko mag ak gone ak góor ak jigéen ñépp yam ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na giir googee ci la bokk mooy giir goo nu mu tudd mooy al ashariyun ci la abu musa al ashari yi bokk yonent bi ne inna al ashariyina ida armalu fi l xasl aw xalla taamu ayaalihim bil madina jamacu ma kaana indahum fi sawbin waaxid summa qtasamuhu baynahum bi sawiya fahum minni wa ana loolu muy lu am solo ci wàllu économie beneen ba bi ci des tam tamit lu am solo ci wàllu mbokkoo moom loola mooy yéwénal ab diggante lépp loo gis muy bëgg a yàq ci biir mbokk googee nga jug sol saw dal jug di dox di ko defar di ko ñaw di ko defar ba mu baax ba rafet ni ko yàlla rafetale mu mbokk ki ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax ne ndax duma leen xibaar loo xamante ne moo gën julli yu bari moo gën sarxe moo gën natt asaka ñu ne ko loola lu mu doon yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen islaahu zaatil bay yéwénal diggante ak bokk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ka cay dox di ko yéwénal ak di ko defar kooko moo gën ci julli fanaanee julli wala muy julli julli yu bari wala muy joxe sarxe yu bari wala muy def leneen lu baax lu bari bokk na ci tam li nga xamante ne lislaam ittewoo na ko ci biir mbokk googu mooy li ñuy tudde al mujaamala wal mu mudaarat mujaamala mooy maanaam kanam gu leer ak ubbeeku ci biir sa biir ay mbokk loolu day lu am solo ci biir lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax ne tabassumuka fi wajhi axika sadaqa muuñ gi ngay muuñ ci sa kanam say bokk wàcce sa bopp wàcce sa daraja ba tolloog ñoom nee na loolu ab sarax la boo xamante ne ab dawal dawal la bu mag bi ci biir lislaam mu wax ne tam bu leen xeeb mukk lu baax doonte dangaa taseeg nit ki jox ko loxo mu jox la loxo nga mu ree loola jërut xeet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yiw wu màgg a màgg la wu rëy rëy la bokk na ci itam li nga xamante ne digle nañ ko ci biir ak bokkoo muy dem lante te suñ jamono ji bari na fi lool waaye gis nga ko lislaam moo ko digle sa mbokk bu la wooyee invitation bu mu la woo lislaam dafa wax ne àq la ci yow warteef la ci yow nga wuy ji woote boobee boo ko ne xaqun ala al muslimi ala al muslimi xams juróomi àq yoo xamante ne war na ci ab jullit ak mbokkam mbokkum jullitam rawatina nag mbokkum deretam ba ci njëkk mooy nuyoo ba ci njëkk mooy bu faatoo mu gunge ko bu ñaareel ba mooy seeti ku wopp bu tislee nga ndokkeel ko waaye bu la invité tam bu la wooyee ci loo xamante ne ak mooy yàlla nekku ca nga sacrifié wu loo mën a nekk wuy jil woote boobee loola day daal dugg ci li Sëriñ Tuubaa doon wax naan dëgg-dëggi mbokk mooy mbokk mbokk moom sëriñ bi nee na man kaana maaxak mooy koo xamante ne boo ko woowee mu ñëw ànd ak yow waaye mooy koo xamante ne day lor boppam ngir loo xamante ne yow sa njariñ a nga ci waaye bu la ay jamono tënkee wala ay jafe-jafe tënk la moom mbokk moomee day ñëw ànd ak yow ba tënk-tënk jamono yooyee tënkeeku ba nga amaat jàmm kon sëriñ bi moom noonu la ko tënkee ci loolu ma doon wax ni ko lislaam gisee ci ak bokkoo bokk na ci itam li nga xamante ne lislaam digle na ko ci ak bokkoo mooy kenn amut sañ-sañu dëgg sa mbokk sa mbokkum jullit lañ wax de sa mbokkum deret kon moo ci gën a yell lu ëpp ñetti fan yoo xamante ne kenn ku ne dafa ëmbal sa moroom dara yonent bi sallallahu nee na bu ëppee ñetti guddi rek ka ca gën mooy ka njëkk a dem jox loxo mbokkam maslaa safonte ak moom ak mbokkootam mu doon loo xamante ne ay jeexit yu baree bari lay indi ci biir société bi ndax comme ni ma ko waxe woon léegi rek gis ngeen ne société yi nga xamante ne ñoo jiitu woon l'islam gis ngeen désordre bi ci amoon kenn du xam diw ku ko jur famille bu mbokk ak ak nu demee l'islam ñëw taxawal sëy ngir mbokk googu mën a taxawal mën a taxaw ne mbokk l'islam gi kat foor na lool waaye li muy foor foor mbokk deret gi bu wàlluk alal jotee muy miraas ñoom ñoo ko moom mbokk lislaam gi bokkuñ bu dee ci wàllu askan tam kenn amut sañ-sañ mbokk lislaam gi for na lool waaye kenn amut sañ-sañ ne diw diwa ko jur te fekk na juru ko loolu kon mooy xamal am solo gum am solo moom mbokk deret bokk na ci tam li nga xamante ne amal na solo moom mbokk deret bi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne nangeen ma jàppale ci sama mbokk jegeñaale yi muy alul bayti ñi nga xamante ne maa ngi ñoom ñoo bokk deret kon lislaam gis ngeen wàccuwaay bi mu jox mbokk gis ngeen tam sëriñ bi noonu mu ko tënkee ci bayit wo ñaari bayit yooyu moo xon kon mbokk daal toll nañ ci jamono joo xamante ne war nañoo delluwaat ci lislaam war nañ koo jàppaat ndax looloo mooy dëgëral mbokk lislaam gi ndax bu famille yépp famille bu nekk dëgëree jàppante nekk benn di jokkaloo noonu ko lislaam digale société bi ci boppam day daal di dëgër te su société bi dëgëree xam ngeen ne nation bi mooy xeet wi day dëgër te su xeet wi dëgëree réew yëpp day daal di am doole réew jullit yëpp dañuy daal di am doole ndax ñëpp benn la ñu doon bu ko defee ñu nekkaat ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon masalul muminina fi tawaddihim wa tarafumihim ka masalil jasadil waaxid mu nekk wenn yaram xam naa dafa mel ne sëriñ Modou Kara mm, mën nañ koo jox ndax am na lu mu waajal loo xam ne lu am solo la te dëpp dugg na ci biir tam bii ma doon waxtaane muy wàllug miraas muy ndono kon dafa mel ne damay jox sëriñ Modou Kara rek ndax mu àggale ci anam googu ma tolloon muy wàllug ndono ndax bari na ay gëstu yu mu ciy def euh, ñu ngi balaax ñëpp xam naa ne waxtaan wi nag moom dañuy feeñal suñu yéene rek waaye wax waxtaan woo xamante ne léegi nga ko yëg loo ca def rek ah, dañuy xam ne yàlla rek tax waaye kenn waajalu ko woon ci ñun muy sëriñ xaadim mi waajalu ko man mi waajaluma ko waaye ginnaaw ñoo woote nag bu naree am ay teq dañoo war a jóg defar ko loolu moo nu fi indi waaye daanaka mën mën nañ ko bañ a tudde ab conférence ndax ab conférence dañ koy waajal ñu leen di baal àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi kon eh, ginaaw bi ñu santee sëriñ xaadim bayla ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne moom la yëkkati te jëmale ko ci wàllu ngëm sant sëriñ Abdou Khoudous ci kàddu yu matale yi nga xamante ne moom la yëkkati jëmale ko ci wàllu mbokkoo ci lislaam yaakaar naa ne kenn ci ñoom rek bu ñu ko bàyyi woon ak jotaay bi tey doyoon sëkk ndax kenn ku nekk ci ñoom li mu andi tey jii nii ku fi teew ci mbooloo mi te déglu leen rek yaakaar naa ne jëriñu jëriñu nga ci kon euh, xam naa ne am na loo xamante ne sax bëggoon nañu ko ci yokk ci lu jëm ci wàllu miraas waaye temps bi daf xaw xat te tamit am na laaj yoo xamante ne dafa jëm ci wàllu fiq ay mbokk jullit laajoon ko fi sàkkoon ñu leeral leen ko te am na tamit laaj yoo xamante ne mi ngi jëm ci lii sañ xaatim doon waxtaane am na tamit ay laaj jëm ci lii sañ Abdou Khoudoss doon waxtaane kon ginnaaw nga xam ne temps bi dafa xaw a xam naa ne li ñu waajaloon mu jëm ci wàllu miraas dañ koy bàyyi ba jeneen jamono insha allah su ko defee loolu moom ñoo indi ko li ñuy def moom mooy dañuy jox kaddu gi ñi nga xam ne ñooy tontu laaj jëm ci wàllu fiqh su ko defee ñu tontu seen laaj bu ñu noppee ñu jox sëriñ Xaadim Juuf mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo jëm ci lii sëriñ Xaadim doon waxtaane ak lii sëriñ Abdul Xudoos doon waxtaane ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba insha sëriñ Mbàkke Abdurahmaan moom la ñu fas yéene dalal fii jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun jàngat at tanzim fi tariqatil muridiyya nosu ci yoonu murid kon loolu mooy li nga xamante ne moom la Serigne Mbacké Abdourahmane insha allah fas yéene ànd ak ñun suba jàngat ko fii ci jotaay bi insha allah kon li ñu def mooy dañuy jox kàddu gi ñi ñi nga xam ne ñoo méngoo tontu laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fiqh ay mbokki jullit sàkkoo ci ñun ñu leeral leen ko ñu gëstu ko ba mu nekk lu wér jaarale ci ay béréb yoo xamante ne ñun ñëpp xool nañ ko ba xam ne nii kat lu wér la ci ngirum imam Malik su ko defee ñu jox mbokk yi ñu liir loolu nga xamante ne moom la ñu gëstu ba andi ko fi jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi ajmain asalaamu aleykum wa wa barakatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi nuyu ñëpp kii mu ne day laaj koo xam ne day jiite njàppoom toj mu wutal kenn rek ci ginnaawam te ki mu wutal dañ ko war a way ñaari rakka bu sëlmalee nan lañuy def أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم kii jiite te ki mu wutal fekk dañ ko jote woon a rawe ay rakka maamum ya dañu toog xaar ka mu wutal mot li ñaari rakka yam ko rawe woon ñoom ñu doog a salmal kon maamoom yee dañu toog xaar seen imam boobu nga xam ne dañ ko raw mu mottali ñaari rakkaay yi ñu ko rawe woon bu salmalee nag ñoom ñu doog a salmal ki mu ne koo xam ne baayam ak sa maam bu jigéen bi jur sa yaay ñoo bokk yaay ndax mën nga ko takk koo xam ne baayam ak sa maam bu jigéen bi jur sa yaay ñoo bokk yaay ndax mën nga ko takk dañ leen xaw naa jaxasoo waaye lem damel ni mu waxee jigéen joo xam ne moo maanaam baayam ak sa maanaam jigéen ji sa yaay ju ndaw la ndax day mel ni mook sa yaay ay doomi nijaay lan dal ci ni mu waxee mook sa yaay ay doomi nijaay lan loolu dagan bu soobee mu ne ku dul gis ak ku dul dégg nan lañuy xamee lu yàqu koor ak nan lañuy ware ko xam ne du gis du dégg nu muy xamee lu yàq koor ak nan lay ware déet eh, ku mel noonu dañuy xool ndegam am na ay ajo ci àddina yoo xam ne jamono bépp dana koy dox li mu soxla ci àdduna am na ñu ko mën a waxal ñu koy toppatool ñooña nañ nañuy fexe bay wax ak moom ci aajo àddunaam ñooy fexe ba liyaar ko ba xam ne war naa woor xàmme it lay yàq koor ak la ko du yàq mu ne ku bëgg a am xam-xam nan lay doxale ak ku bëgg a sellal jëf nan lay def waaw yi am xam-xam bari na lool waaye ci gàttal day fexe ba ba muy tàmbali mu amee yéene ju sell yéene ja bu sellee ba noppi lu muy jàng mu fexe koo dégg-dégg gu wér su loolu jàllee it lu mu xam ca xam-xam ba lu mu néew néew mu jëfe ko te yàlla rekk tax te lépp lu mu dégg ñu ne ku ko def dana maye xam-xam mu farlu ca loola ni néewi nelaw néewug lekk ak xeet yooyu nga xam ne sëñ bi dana ko faral di tudd ne dana dimbale kii sàkku xam-xam kii mu ne imaam boo xam ne dafa doon julli njàppoom toj waaye nag laaj bi léegi daa des mooy ku bëgg a sellal jëf nu muy def ku bëgg sellal jëf day fexe ba xam yi nga xam ne moo ak akuk sellal muy lu mel ni xeetu ngistali ngistal xeet yu baree bari la sëñ bi dana ko faral di leeral ci mbindam rawatina ci masaalikul jinaan su fexee ba xàmme yooyu yépp nag di ko daw di ko wattandiku te it ba mu tuddee ngistal ba tudd ay xeetam waxoon na ne saafara si benn la mooy nga xam ne mbindeef mënta jariñ boppam dara bay jariñ keneen léegi mbindeef mi tax ngay jëf nag mu mënta jariñ boppam dara kon nga bàyyi ko fa te jëf ngir yàlla mi nga xam ne moo la mën a jariñ ci mu ne imam boo xam ne dafa dafa doon julli ci biir julli gi njàppoom toj jiitalul kenn gannaaw bi julli gi jeexee mu dem ba këram julliwaat ndànk daal di baamuwaat kooku luy àtteem waaw imam bi jiite moom su njàppoom tojee fi njàppoom tojee la war a génne su ko defee bu dee jiital na kenn baax na su jiitalul kenn ñoom maamoom yi ñu jiital kenn wala ñu mottali ay benn benn waaye am naa su dee dafa jàll di leen jiite nag ba jàppam xasee toj lu leen jiitewaat lu mu tuuti tuuti seen julli day yàqu ñoom maamum it léegi nag fu mel nii nga xam ne waxu leen ko moom dafa continuer àggale noppi dem beru julliwaat julli boppam moom mooy am bàkkaar rek waaye ñoom maamum ya xamuñu ko moo tax duñ ci am bàkkaar kii mu ne damay laaj ñaari aay yi ban moo ci nasaxal moroomam wala sax nasaxal amu ci mooy innaka la tahdi man ahbabt walakin allaha yahdi man yasha ak wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim ñaari aaya yooyu nasaxal amul seen diggante ndax bokkuñu maxnaa sax aaya bu njëkk bi innaka la tahdi man ahbabta day jàngale dëgg-dëgg mbir ma wane ne jub moom yàlla lay neex maanaam ci coobare yàlla lay aju mu defal ko soob waaye du yonante bee ko man aaya bu ñaareel bi day jàngale wàllu sabablu xam ne mën naa jaare ci yonante bi jub ga ci misaal nit ñi booree ñaari aay yi mooy da wax ne yonente bi yàlla da ko yónni ngir mu jubal mbindeef yi waaye nag kay jube ci moom mooy koo xam ne yàlla bindoon na ne dana jub waaye yàlla bindutoon ne du jub mënu koo jubal kii mu ne damay laaj koo xam ne aw xeer wala aw sax wala lu mel noonu dafa génne ci buntu suufam ndax dana yàq njàppam wala maanaam suñu jàngale yi firi njàpp sunne lu génne ci buntu suuf wala ci buntu sawukaay dañ tey boole tabaaxoo ca génne mboolem téere yépp buñ la koy misaal dañ tey dégg ne lu mel ni sax wala doj wala daret wala dëtt yu mel noonu su fekkee moo ci génn dañuy jàpp ne baaxoo wu caa génn moo tax bu dee àndaale wut ak sobe rek du yàq njàpp ki mu ne damay laaj lan moo tax bu ñuy jàng alquran duñu daanu te bu ñu jàng xasida ñuy daanu ndax secret alquran sëriñ bi da koo def ci xasida yi lu tax bu ñuy jàng alquran kenn du daanu te lu tax bu ñuy jàng xasida ñuy daanu tontu bi bari na bi njëkk mooy alquran suñ boroom da caa jigéwut ak daanu boroom ma ko wàcce da ko caa jigéwut te xasida boroom dafa wax ni xaajat xasaa idi xuloo ba man lahum sahadatun fi kulli saman wane ne xasaa itam suñ ko jàngee képp koo xam ne ku nar a texe la ab xolam day jóg yëngutu kon kii da koo digee te yàlla digewu ko moom bu ñaareel ba mooy sëriñ bi dafa am mag mu ko mosoon a fekk ci njaareem wax ko lu mel noonu bi mu ko waxee mu ne ko li ko waral mooy xasida yi day meew mi nga xam ne ci la murid yi nambe te kenn ku ne nag meewum yaay moo koy gën a leneen beneen bi it mooy am na mag mu baax moo xam ne am na ko ko laajoon mu ne ko dafa deme ni am soow akub diwu ñor ku ne xam na ne soow mi mooy cosaan li diwub ñor gi ci la bàyyi ko waaye soow mi mën nga caanaan ab pot du la wàññi dara te diwub ñor gi kaas dong boo ko ca naanee mu sonal la ndax sekkare bi sekkare alquran sëñ bi da koo def ci xasida wala déet mënuñoo doggu ci ne def na ko ci ndax xëy na gis ñu mu bind ko ci waaye liñ mën a dogu mooy des na ci xasida loo xam ne mën ngaa jàng alxuraan ay ati at doo ko gis mu ne damay laaj ku doon gént dara génn ci moom ku doon gént bi mu yewwoo dara génnul ci moom mu yewwu dem ci wono wa man nii du génn ci moom mu laaj ba xam ndax sangu da ko war wala loolu de kenn ci ngirum imam Maalik ñu koy wax ibnu rusdin laajoon nañ ko ko waaye dafa tont ne day war a sangu farata ndax ki nga xam ne dafa tëdd gént dara génnul ci moom mu yewwu dem bay jàpp wala ba ca wan wa dara doo génn ci moom mu ne day sangu farata ki mu ne damay laaj jan jigéen moo daawul gis tudd ñaar mooy maryama bintu imran ak fatimatu bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam ki mu ne jullik ajuma lan mooy tax ñu koy biral te tisbaar kenn ko biral loolu de gis nan ne daal na la rek ajjuma ñu di ko biral yeneen julli tisbaar ñu di ko yelu waaye xil la ban moo tax nag gisaguma ko fenn gisagunu ko fenn mu ne day laaj ku saraxndiku di sikki sàkk ba xam jàll na wala déet dana yàq koor wala am na bu fi jaaroon waaye gàllaxndiku la saraxndiku nag moom ci bakkan lañ def di sikki sàkk ba xam jàll na wala mooy ndax dana yàq koor léegi kooku bu fekkee nekkul koo xam ne dafa baaxoo sikk sàkk nga xam ne léeg-léeg la koy gaar waaye du lum tam kon day jàpp ne jàll na mu fay bis boobu su dee li sikk sàkk dafa bari nag bu mu ko faale saa sikk sàkk na jàpp ne dara jàllut ki mu ne damay laaj ndax sëriñ bu amul xaqiqa mat na ab sëriñ daa waxoon sëriñ bu amul xaqiiqa ndax mën na ab sëriñ teg ci sëriñ bu dul joxe xaqiiqa sëriñ bu dul joxe xaqiiqa nag xamuñu lum ci jublu sëriñ bu amul xaqiiqa nag dañuy jàpp ne sëriñ Tuuba dafa leeral ne ñett sëriñ ñoo am muy sayxu taalim sayxu tarbiya sayxu tarxiya kenn ku ci ne jox na ko ay sart léegi moom taalibe bi balaa jébbalu ci sëñ bi na xool wala sëriñ ba ko tax a jóg moo xam taxalim la wala tarbiya wala taraxiya ndax sàrt yi ko sëriñ bi wax daje na ci su dee daje na ci mën naa jéblu ci moom su dee dajewu ci mu seet kun daje ci moom su dee sayxu taxlim nag sëñ bi da cee waxoon ne na doon koo xam ne day xam alquran ak sunna am làmmiñ wu leer wu mën a jot lee la muy jàngale am xel mu yaatu moo xam ne ci lay mën a tàqale mbir yi ba lu ne mu teg ko fa mu ko a teg ba mu jeex sayxu tarbiya nag moom na xam bakkan yi xam sikki bakkan yi ak fan lay jaare doomu aadama bu dugg ca ak bu duggee ci doomu aadama moom sëñ bi nan lay fexee ba dindi ko xam ni ñuy wax taqallubaatil jaww yi maanaam jaww ji nan lay wëlbatikoo ak yàqu-yàqu yi fan lay bàyyi ko ndax yooyu yépp mu man cee aar taalibe ba sayxu tarxiya nag mooy koo xam ne boo ne koo jàkk sam xel dellu ci yàlla day doon sëriñ boo xam ne daal ay jëfam moo lay tarbiya njëkk ay waxam baax na kon xam naa ñoo ngi yamani foofu suwaak jàmm incha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi di rafetlu bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo wuutu waxtaankat bi nga xam ne moo waroon a def waxtaan wi te ñu def ko ci defin bu am solo muy thème bu njëkk bi jëm ci wàllu gëm yàlla ak lu ci aju bu ñaareel lu jëm ci al uxuwa al islamiya muy bokkoo ci lislaam ak bokk te muy tam ñaari tam yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne yaakaar naa ne mbokk yi fi nekkoon euh, doon teewlu waxtaan wi jëriñoo nañ ko bu baax waaye am na ay laaj yoo xam ne ñëw na fi aju ci ñaari thèmes yi yaakaar naa dañu njëkk ci thème bi jiitu woon te Serigne Khadim Mbacké doon ko def Euh, muy wàllu gëm yàlla sëriñ bi kii nee na day laaj lan mooy àtteeb koo xam ne day xalaat ci luy dolli ak gëmam ba yàgg mujj muy xalaat xalaat yooyu yóbbu ko muy xalaat xalaat yu wuuteeg ay teggin maanaa yu génn ak luy dolli ak gëmam yàlla lan mooy àtteeb kooku billahi min waaw xam naa ne laaj yu mel noonu tamit laaj yi fiq la gën a jege li nga xam ne ñun moom lañ ci gis rek mooy nit ki li nga xam ne da koy xalaat ci am xelam fekk jëfu ko duñ ko ci bindal bàkkaar loolu moom moom lañu xam li nga xam ne da koy xalaat ci am xelam fekk jëfu ko duñ ko ci bindal ay bàkkaar xam naa ne daal li ma ci gis mooy fekk xalaatu lu wuteeg ak ngëm maanaam bu xalaatee xalaat boo xam ne luy weddi yàlla la maanaam ci biir xelam mo xalaat ba weddi yàlla loolu daal laa yaakaar ne loolu ak weddi lañ ko mën a jàppe waaye bu fekkee dafa xalaat loo xam ne dëppoowul ay teggin rek te xalaat kese kese la te yaakaar naa ne dama damaa yaakaar rek ne du ci war a am bakkaar ci tontu boobu kii itam nee na dafa dégg ci sa biir waxtaan ngay wax ba tudd dënnu ak melax dañu gën ko miin ci taw nee na day laaj dënnu ak melax lan moo tax ñoom ñaar ñuy faral di ànd saa su ne nee na lan moo ko sabab waaw xam naa ne laaj yi moom gannaaw nga xam ne waxtaan wi ci boppam waajaluñ ko woon xam naa ne laaj yi dana xaw a jafe xam naa ko moom dafa dégg may wax ay tegtal rek ci lu jëm ci wàllu astronomie mu jàpp ne sama xam-xam dafa màcc jëm ci foofu wante li ma mën a xam daal mooy boroom xam-xam yi leerut ci man naññ nag ndax mm, doonuma ku féete ci wàllu woowu ci ñi nga xam ne ñooy jàngale ci wàllu zahir ñoom daa mel ne dañoo jàpp ne ngelaw ci la taw di soso maanaam ngelaw yooyu nag dalante gi ñuy dalante day def ay son yoo xam ne moom ngay dégg dégg nga mooy dënnu bu dalantee ba yàgg mu def courant daal di tàkk moom ngay dégg muy melax waaye lu mu ci mën di doon rek jullit moom waxoon naa ko ci biir waxtaan wi mbir yooyu yépp ñoom dañ lañ ca seen rek la ñuy wax waaye fa mu bàyyi ko dëgg-dëgg mooy suñu borom jàng nañ ci alquran wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi yooyu yëpp mbiri mbiri yàlla la maanaam dënnu day day day sàbbal yàlla melaxit naka noonu day wane kàttanu ki nga xamee ni nii gisoo ko te moo programme taw yooyu yëpp mu indi ko loolu lañ ci war a mën a tegtaloo mbiri suñ borom daal la waaye bu dee ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu woowu ñoom niñ ko leerale ay courant yu yuy ànd la ndax courant kenn ku ne gis na ne fi mu toll nii courant nañ ko jëlee ci ngelaw gis ngeen géej gi tamit ni muy def am na nu ñuy def ñoom ba di ci mën a génne courant waaye yooyu yépp rek cosaan la fa muy jógee mooy ci kàttanu suñu boroom ak yeegum yee doomu aadama ci mu xam lu koy mën a jariñ fii rek la waaye cosaan la ma ngi delluwaat ci kimtaan yi suñu borom kii itam sëriñ bi nee day sàkku ak leeral nee na ndax dafa dégg ci waxtaan yi nga xam ne Serigne yi mi ngi koy def mu ngi ko doon def ci ay jamonom nee na muy wax ci mbiri ulama yi nga xam ne dañuy def tafsirul Quran nee na muy laaj ba xam nee na dafa dégg Serigne yi wax ne euh, tafsirul Quran li tax yenn saa yi ñu koy faral di wattandiku lu bari mooy mën ngaa firee noo xam ne day wuuteeg na yàlla bëggee woon wala boog nga jàppee yàlla noo xam ne dafa wuuteeg na mu juble woon waxee su ko defee noonu ngay firee noonu alxuraan ji nee na boo demee bu demee ba ca waxtu faatu nee na loolu mën na koo jural e, wàññiku ngëmam wala leneen nee na loolu day sàkku ko ci defal ab leeral bu ndaw waaw xam naa ne kon yaakaar naa laaj boobu muy laaj firi alxuraan yaakaar naa bokkul woon ak liñ doon waxtaane xam naa ne waaye gannaaw ci ak ngam lañ doon waxtaan rek ñu wax ci li nga xam ne moom lañ ci xam ndax ñi fi jaar léegi doon tontu laaji fiq loolu moo tax ñu ñu waajal leen ndax dafa am laaj yoo xam ne mënees la ko laaj rek nga daal ci mën a tontu ci saasi xanaa li ma ci mën a wax daal mooy Sëriñ Sam Mbaye gannaaw moom ci kaseetu Sëriñ Sam Mbaye la ko dégg Sëriñ Sam laaj nañ ko ci yu mel noonu ay yoon mu tontu ci ci firi alxuraan man mii sama wàllu bopp am na borom yi xam-xam yoo xam ne am na boroom xam-xam bu mag mas naa ko koo laaj ku ñu xam la fii eh, daana ko firi alquran bi waaye daf ma wax ne ma dafa mel ne firi yi ci boppam dana ci gis ay jafe-jafe eh, mel na ne it mag ñu mag ña am na ñuy li ne sëñ bi eh, daana leen ko tere waaye loolu yëpp xam nga nett nettali moom gannaaw nettali rek la dañuy nettali lii nga gis yeneen bayit yoo xam ne sëñ bi dafa bind lii kon loolu tamit gëstu la laaj boo xam ne waa ji day gëstu ba am ci li ko doy li nga xam ne man moom laa ci gis muy sama xalaat ci firi alquran rek te ci ay jamono sëñ ahmam yi daanañ ko waxtaane mooy ci xel boo xoolee da ngay gis ne alquran ngir nga mën koo firi faaw nga dégg arab bu baax a baax maanaam buñ la ko firilee ci wolof maanaam sens boobu ñu lay jox nii mën naa bañ a doon dëgg dëgg dëgg loo xam ne dana bokk ak mbir ma la mu wund dëgg-dëgg loolu moom am na ci moom bu baax ci ñi jàng buñ seetloo danañ ko xam bu baax man seet naa ay jamono suñ waa kër jigéen ñi léeg-léeg dañ ma daan firiloo ay lenn ci laay alxuraan ma di leen ko firil waaye buñ noppee ay rey la leen def ne ma kon alxuraan lii leen ci wax nga xam ne kon kooku dayo bi fi fi mu war a jaar pour mën a buñ ko waxalee loolu mu xam xam nga tey boo jëlee benn laay rek boo jëlee am mayata sa aluna anin naba il azim ki nga xam ne moo xam waxin woowu lim fi mu toll ci balaaxa ak arab ak ni mu ko tëggee ak ni mu jiital ak lim mujjee ak ni mu ko waxee bokkul ak koo xam ne da ko ko waxal nii rek ci wolof boo ko waxee ci wolof na muy demee mën naa jur ci moom sax mu xeeb alxuraan léegi xaj na loolu moom ci gis-gis boo ko seetee da gis ne firi gi ci wolof bàyyi nit ki mu gëstul boppam ba man koo xam daal yaakaar naa ne mën naa am mën naa am mooy gën xam naa lool nag mbir la moo xam ne teewul nag firi ak ak ak tegtaloo bokkul gis na kilifa yi nga xam ne ñoo koy aaye yépp du tee da ngay dégg ñuy wax ay laaya alxuraan daal di wax maanaam kon loolu ba tey bokkul ak nga fi alxuraan nii di ko firi wasalaam. Eh, jërëjëf ci leeral boobu eh, xam naa kon dañuy jàll ci ñaareelu thème bi ndax waxtu wi li ci des bareetut su ko defee jukki ci yenn laaj rek benn walla ñaar. Eh, jëmale ko ci sëñ bi nga xam ne moo doon def eh, te mu ñaareel bi ak ci bokkoo muy sëriñ Abdou Khoudous sëriñ bi kii nee na eh, dafa seetlu ne jamono ji ñu toll dafa yàqoo yàqu ba nga xam ne képp ku jug di doxu mbokk nee na boo dikkee dañuy jàpp ne ab xaalis la fa andi nee na loolu nag moom loo ko ci labiré waaw maanaam foofu moom bu mu bu xool bët yañ koy xool moom na xool liy waru garam rek ci jokk ak mbokk maanaam bu fekkente ne dangay ngay jokk say mbokk tañ di tañ gise ko neneen lu bokkuteek ak yow la la tax di dox yow bul bul faale loola ndax loolu ci jàmm yàlla yépp la am du ci jokk mbokk rek waaye daanaka kii jàmm yàlla tax day lekk ñu tuumaal ko loo xamante ni bokkut ak li li nekk ci li dëgg ci moom la jëf waaye moom na jëf te yàlla rek tax kon daal say mbokk moom dee leen moo xam ñoom defe nañ ne intérêt tax nga di ko jokk wala defe nañ yàlla rek tax lu ci mën a doon yow bul ko faale defal sa warugar rek yàlla rek tax loolu mooy ixlaas mooy jëf te yàlla rek tax. jërëjëf ci tontu boobu kii itam nee na innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu na axawaykum nee na dafay laaj ba xam fa aslihu googu fa aslihu bayna axawaykum ndax yéwénante googu diggante jullit ak jullit ñoo ko war a def wala nit ñëpp ci nit ñëpp lañ ko war a def. waaw foofu dafa mel ne mën naa làmboo ñaar yëpp ndax islaahu zaatil bayni mooy aslihu bayna axawaykum loolu mën naa dugg ci mbokkoog lislaam gi maanaam al uxuwa al amma l'islam xam nga dañoo mbokk gi dañ ko war a yéwénal mbokk ak l'islam ndax képp ko wax ashhadu an laa ilaha illallah rek sa mbokk la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne salmaanu minna ahlal bayt salmaanul farisi yonent bi daf daan wax ne ci ahlul bayt la bokk te la ko boole ci ahlul bayt mooy iman ne bokkut ak moom ci deret kon naka noonu mbokk googu dañ ko war a yéwe yéwénal mbokk gi nga xamante ne mooy mbokk tam dañ ko war a yéwénal ni ñuy yéwénale ñaari mbokk yépp nag mooy yooyu moo waxoon rek ci tomb yooyu kamasalil jasadil waahid maanaam lépp lu ngeen di yëngal yëngal ci lu baax ngeen ànd ko lu ngeen di bàyyi ngeen ànd ko bàyyi loolu mooy li yell ci mbokk gi ki nga bokkal ci askan mooy li yàlla tam ci ki nga bokkal lislaam jërëjëf ci tontu yooyu ñu ngi fàttali mbokk yi nga xam ne ñooy doge ci jàkk ji ci jumaa ji ñuy bàyyi xel ci wormaal barab bi ci li ñuy xewloo bañ di tuuru ci suuf ñuy fàttali itam ne suba incha allah sëñ Abdou sëñ Mbàkke Abdourahman moo fi war a teew ànd ak ñun ci waxtaan yaakaar naa ne benn laaj fi desoon boo xam ne waxtu wi mun naa am du ko matale xëy na dañ koy laaj rek mu jëm cee tontu dafay waxtu wi jot muy mbokk mi nee na da doon laaj. Euh, mbokk mi nee na doon laaj ba xam euh, nee na nga defal ko leeral tuuti ci maanaam innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum nee na nga ko ci tënk bu ndaw rek maanaam lu pour ñu maanaam ah, moom yaakaar naa ci maanaam al ayat al al al mubayyi al bayyinaat ci la bokk ndax yéwénal ak bokk moom ku ne xam na ko lu koy yéwénal ku ne xam na ko lu ko yàq tam ku ne xam na ko waaye li ci ëpp solo nag mooy sukkandiku ci li nga xamante ne moom la diine digle fam ca yamloo nga yam fa comme ci misaal noonu moo waxewoon ci mbokk yooyu nga xamante ne saxaaba yi àggoon nañ ci ne sa jabar jëlal idda su jële idda su idda ji jeexee nga ne ko fase naa la ngir bëgg sa mbokk mi takk ko ñoom seenu mbokkoo foofu la àggoon seen liimaan foofu la ak àggoon liñ gën a bëgg ci àdduna mooy seen alal ak seeni soxna ñu jël ko jox seen mbokk moomee leen yonent bi ne leen woon mooy seen mbokkum lislaam ku mel ne imaam Ali yonent bi ku bokkoo woon Abu Bakrin am ku ko yonent bi booleel loolu noonu foofu la ne àggoon ñu ngi